ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa huwa alladhi maraja al-bahrayni haadhaa 'azbun furaatun wa haadhaa milhun ujaajun wa ja'ala baynahumaa barzakhan wa hijiran mahjuuraa kon suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci juróom fukkeelu laaya bi ak ñett mu ne wa huwa boroom boobu ba léegi mooy ki nga xamante ne nii alladi mooy ki nga xam ne marajal bahrain moo yónni ñaari géej yi ñaari géej yi nag bu ñu ko waxee dina ko leeral mu ne haada géej bu njëkk bii bii az bu nekk furaat nekk loo xamante ne nii mooy ndoxam dafa tëm-tëmita neex wa haada beneen bi nag beneen bii milhun ujaaj moom dafa nekk loo xamante ne dafa saf xorom daf saf sàpp ak xorom muy kon ñaari géej yi kon xam nañ ban la mooy dex gi ak li nga xam ne mooy géej li ñu xam ne géej nga xam ne day am xorom océan yeeg yooyu ak fleuve yi mooy bi nga xam ne xam day neex mu ne moo leen boole ni leen bu ci nekk <clears throat> ba pare ñuy daje te bu ñu dajee wa jaala mu def baynahuma seen diggante diggante dex gi ak géej gi barzaxan mu def ab dig-digle muy loo xam ne ab intermédiaire la bu tax ñoom duñu duggandee dinañu daja di laale waaye dox bi nga xam ne mooy buur bu neex mi du dem ba fexe ba géej gi nekk ndox mu neex waaye it géej gi du fexe ba ndox bi dex gi nekk li nga xamante ne nii day saf-sàpp ak xorom de mu ne mu def seen diggante kon ab dég-dég la barzaxan wa xijran ak li nga xamante ni ab kiiraay la max mahjura boo xamante ne nii moom mooy tere li nga xamante ne ñoom ñu jaxasoo kon loolu mooy mbir maa ngi noonu le kon mooy borom dee def loolu le boora li nga xam ne mooy géej géej dex gi <coughs> def seen diggante ab dig digle boo xam ne day tax bu nekk daal garde ay caractéristiques am de mu ne wa huwa ta boroom boobu ba léegi alladi mooy ki nga xamante ne nii xalaqa moo bind min almaa ci maniyu mooy ndoxum maniyu basharan ci la daal di bind ay nit fajaalahu ci mbindeef moo bële mu def mu daal di koy defal nasaban mu daal di am cosaan am li nga xam ne mooy ab ay descendant am ñi nga xamante ne nii mooy ñoo xam ne ak géñoo ay ay ay mbokkam lañ waaye wa sihran ak ñoo xam ne ay go goro wa kaana rabbuka te boroom de masula dañ di nekk te du dañ di nekk qadira koo xam ne ku capable la ko ko am sañ-sañ la te man de wa ya'buduna mu ne yéefér yi nag ginnaaw lii lépp boroom di def ciy xéewal wa delloo wuñ ko njukkal waaye ñuy jaamu min dunillahi wëllif boroom di tabaraka wa taala maa laa yanfa'uhum loo xam ne du leen de jariñ dara wala yadurruhum te manuñ leen a lor seen xërëm yii manuñoo lor kenn te manuñoo ñëw jariñ kenn annafu wa durru min arrahmaani laysa min albidaani wassuudaani comme ni nga xamante ne noonu la ko cheikhu ahmadul xadim alayhi ridwaanul baaqil qadim waxe ne lor ak njariñ waaye ma ne daa tukkeewul ci nit ku ñuul wala ko weex laa wax lom yoolu ci arrahmaan mi fees dell giir ma ne la ñuy jóge de wakaana kon da nekkoon na alkaafiru géefér bi fii ci àddina ala rabbihi dhahira mooy ne moom boroomam bi nga xamante ne moom lay jàpp ne mooy boroomam muy ki nga xam ne mooy saytaane bi nga xam ne moo ko réeral ak xërëmam bi muy jaamu zahira mooy ne da ciy jàppalante ngir lan mbir ma di gën a dox mooy ngir topp gi nga xam ne moom lay topp mooy seen xërëm yoo yële nga xam ne dañ ciy jàppale wante waaye am ñu ne mooy ne boroom bi moo leen faalewul wa kaanal kaafiru ala rabbihi zahira mooy ne day mooy mooy gi muy mooy boroomam mi ko bind muy boroom bi tabaaraka wa taala da ciy ut ñoo xamante ne nii ñoo koy jàppale di shaytaane yi noonu le di ko jàppale ci mooy yàlla gi mu nekkee wal iyaadu la mu ne wa ma arsalnaaka te yow nag yebaluñ la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallama illaa lu dul mubashiran nga nekk koo xam ne da ngay bëggal di bëggal ñi gëm wa nadhira waaye di xupp ñi nga xamante ne nii nangu ñoo tegu ci yoon wi de xul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maa as'alukum alayhi min ajr ne man de laaju ma leen ci li nga xamante ne nii min ajrin ci pay mooy ne lislaam bii woowu ma leen ne leen ñëw leen fayde déedéet man laaju ma leen ci genn pay illaa man yasha kurul nag ku soob mooy ne <coughs> ku mu soob nag an yattaxida mu jàppee ilaa rabbihi sabila jàppe ci yoon ci bo jëm ci boroomam aw yoon mooy ku mu neex gisuma la laaj loo fay de waaye boo duggee ci lislaam am loo xam ne yow yaa ko bëgg a def ci loo xam ne ci sa coobare la loo xamante ne ci sa alal ci sa ngërëm ne man damaa bëgg ngurum ngërëmu yàlla moo tax ma gis ne ah jullit ñi de soxla nañ lii wala jàkka yi soxla nañ lii wala chantier yi lislaam yi yoo yële nga def ko ci loo xam ne loolu moom kenn du la ko tere wa moo ko wàkkirlul alal hayyi alladhi laa yamut mu ne ko yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye yow jullit wi na nga wàkkirlu ci ki nga xam ne alal hayyi ci ki nga xam ne moom kese mooy kii dund te dundum ñépp moo leen joxub dund muy borom bi tabaraka wa taala alladhi moom mi nga xam ne laa yamuutu du faatu de du feetu du ko gaaral de bi xam di dee ko sàbbal deel sàbbal sa borom tabaraka wa taala di ko jullil waaye bihamdihi ci aw sant tamit moom borom bi tabaraka wa taala dee ko sàbbaal ji sal am nañ ci sa xol ak sa ruux lépp nay harmonie di ànd te dee ko jullil julli yi nga xam ne moom la teg ci yow de wakafa bihi ta doy na moom boroom bi kese bi dunubi ibadihi xabira moom doy na ki nga xamante ne nii bakkaaru jaamam yi mooy ki nga xam ne moo leen xam xamte moo leen dëñ kumpa de alladi moom boroom boobu ba léegi mooy ki nga xamante ne nii xalaqa moo binda samaawaati asamaan yi wal arda ak suuf yi wa ma baynahuma ak yi nekk seen diggante fii si sittati ayyaamin ci juróom benn fan summa ginnaaw gis tawaamu daal di yem alal arshi arrahmaanu mooy arrahmaan ndax ci arrahmaan ci la yemoo ci kaw aras moo tax mu ne arrahmaanu ala al-arsh istawa ca <coughs> ki fees dell ak yërmande le fas'al bihi xam boroom bi mooy laaj ko koo xamante ne nii boroom xam-xam la boo xamante ni borom xam-xam boo xam ne man na la xabaare ci mbiru boroom bi tabaaraka wa taala ci ay meloom ak yi nga xam ne dafa jomb ci moom moom jullit bu ne a njëkke xam kan mooy arrahman te loolu mooy ilmu tawxid loolu mooy xam-xam bi nga xam ne moo jëm ci wéetal borom bi tabaraka wa taala du ku nekk ngay dem mu jàngal tawxid de déedéet moo tax mu ne fasal bihi na nga ko laaj bihi ci loolu le xabiira koo xamante ne nii boroom xam-xam la bu xam ngi nga xamante ne moo jomb ci boroom bi tabaraka wa taala mu ne wa idaa qiila bees leen waxee nag lahum ñoom yéefér yi ne leen usjudu sujuudal leen lirrahman sujoodal leen ki nga xamante ne nii mooy arrahman di boroom bi nga xam ne moo fees del ak yërmande tabaraka wa taala qaalu yéefér yi naan yéeféru màkka yi wama rahman muulan mooy rahman ma bare naan maakuwaa ndax ñoom xamuñ dara ndax dañ doon wax nañoo rahmaanul yamaama lañ xam muy musaylimatul kaddaab waliyadu billah muy rahmoom moom bale nga xamante ne moo tax lenn ci yéefér yi waxoon nañ ko bi ñuy gis suratur rahman buñ doon bi alayhi salaatu wassalaam naan ko moo lan mooy rahmaan suñu waroon wàcce saar boo bële di leen tontu ne ar-rahmaan allama al-qur'aan xalaqa al-insaan allamahu al-bayaan bana saar ba jeexe kon xaalu mu ne bés leen ne kon sujudu daal di leen sujuudal tey wommatu te toroxlu di jaamu ngir alrahman xaalu ñu naan la wama rahman waay kan mooy rahman mi fees den la ngir mën a mi ngi wax ana sujudu ndax ñun ñun yaa ñun yéeféru Màkka yi ñun kilifaay Màkka yi ndax dañuy sujóot daal di di sujóot li ma ta'muruna ci loo xam ne yow ndax ki ki nga xam ne daal yow yaa ñu ko digal noonu daal yow daal da ñuy digal rek ñu def daal wasadahum loolu naan mooy dañoo féttérul seen bopp jàpp nañ ne moo ab nit bu mel ni ñun ñuy wax bokkul sax ci ñi ëpp alal ci réew mi ba ci gox bi ba pare ñu mu ñëw naan ñu jaamu leen ar-Rahmaan rek ñu ko ciy topp xanaa boobu ñun ñoon mooy bopp anas judu ndax ñun dinañu sujjóotal tey torox ma limaa lima ta'muruna ci gi nga xamante ni nii yaa ñu ko digal kon yow yaa ñu ko digal wa zaadahum mu daal di leen yokk nufuura ak daw kon nag mu ne tabaaraka barkeel na alladi ki nga xamante ne nii ja'ala moo def fi samaa'i ci asamaan yi burujan def ci li nga xam ne mooy ay constellation muy li nga xamante ne nii mooy yoon yeeg ñi nga xam ne mooy kiiwu yoon kiiwu li nga xamante ne nii <coughs> mooy constellation yi nga xamante ne nii mooy mooy ay ay ay ay wàccuwaay walla wàccuwaayu yi nga xam ne ñoo nekk ci asamaan wa ja'ala mu def fiha ci asamaan yi mooy manazil yi ma def fa siraajan li nga xamante ne nii mooy làmp muy jant bi wa qamaran ak weer munira boo xamante ne bu leer la wa huwa moom alladhi ki nga xamante ne nii lay la moo def guddi gi wan nahaara ak bëccëg gi fatan ñuy wutante liman araada ñeel képp koo xamante ne nii araada an yaddak tara aw araada shukura mooy képp koo ngir koo xamante ni la koo def ñi nga xam ne ñoo bëgg di daal di ku tey tudd seen borom nga xam ne bu guddi ci yotee ñu mën a nekk ñoo xam ne dañ ciy dalew waaye ba mën a am lu ñu jaamoo seen borom sax yeewu waat ci guddi gi di ko jaamoo waaye ci nahaar gi bëccëg gi ñu man ci di dem di uti loo xam ne moom la ñuy dunde ngir li nga xam ne moom la leen borom bi tabaraka wa taala daal di dim digal fii ci kaw suuf mu gën a jàppale ci ñoom ñuy gën a sant